di suuratul faadiha ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim ittaxaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillaah wal masiixa bna maryama wa maa umiruu illaa liya'buduu ilaahan waaxidan laa ilaaha illaa huwa subhaanahu amma yushrikuun suñu boroom tabaaraka wa di wax ci bi nga xamante ne mooy fanweer bi ak benn mu ne taxadu gis nga yéefiru chrétien yi ak ñi nga xamante ne ñooy yahuud yi nii ittaxadu ñoom de dañoo jàppe axbaarahum seen fóori yi ak seen boroom xam-xam yi wa ruhbaanahum ak ñi nga xamante ne nii ñooy seen jaamukat yi wala nga ne ahbaarahum dañoo jàppe foo seen fóori yi ñoom yahuud yi ci seen boroom xam-xam yu xuut yi wa ruhbaanahum ak ñi nga xamante ne ñooy seen jàmmuka jaamukatu nasaraan yi ñi nga xam ne ñooy lëlu ca monastère ya te yi nga xamante ne àll yu sori ak ca église yu kawe ya daldi nekk foofule ca montagne yi daldi lëlu léegi nag ñooñ dañ leen a jàppe arbaaba ay yàlla min dunillah ay boroom lañ leen jàpte min dunillahi wëllif boroom bi tabaraka wa taala walmasiha ibn maryam waaye it jàppe ñoom chrétiens yi ñoom ñu jàppe seydina almasih ibnu maryam di doomu maryam di seydina isa alayhi salaatu wassalaam ñu jàppe ko lan ay yàlla ab boroom wama umiruuta boroom bi nee na te kat digaluñ leen woon digaluma leen woon jaare ko ci sama yonent yama leen yónnee woon alayhim salaatu wassalaam illaa lu dul li yaabudu illaa li yaabudu lu dul ngir ñu jaamu ilaahan benn buur waaxidan kenn rek benn yàlla kese laa leen digaloon moom lañ leen digaloon laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa ku dul moom subhaanahu gàcc ngaalaamaa moom subhaanahu waay waay aka sori amma yushrikuun ci li nga xam ne moom lañ koy bokkaaleel bii nag ku mel ni seydina wa mawlaana adi ibn xaatim at-taayi raxmatullahi alayhi wa radiya anhu taalibi la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam baayam moo doon xaatim at mu tabe mu nga xamante ne dafa tabe woon ba ba arab yi di ko joxe misaal képp ku tabe ñu naan la yow da ngaa tabe comme comme xaatim moo doon baayam nag mooy dina Adi bi nga xam ne ci la tuub nee dama damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fekk ci sama loos wi sama loos wi maa ngi ci def benn croit boo xam ne moom laa takkoon daal daal di koy takk boo xam ne nag ci or la léegi nag yeneen bi alayhi salaatu wassalaam daal di may xool xool croix bi ne ma yaa adi itrah itrah anka hadha al ne ko hee yow al yow adi sànnil sànnil mos jëlil sa baat bi dindil nga sànni ci sa baat bi tekkil ta nga sànni jëlil ci sa baat bi mooy wasan bi xërëm bi nga def sa li nga xam ne mooy sa baat bi mooy sa croix bi nga takk def ko chaîne léegi nag nee na wasami'tuhu nee na ma dégg yonent bi alayhi nag di jàgg suuratu baraa ba wax naan ittaxadu ñoom ñoom ñoom ñoom chrétiens yi ak yahuud yi dañoo jàppe ittaxadu dañoo jàppe ahbaarahum seen fóore ñoom yahuud yi wa ruhbaanahum waaye chrétiens ñoom dañoo jàpp ñi nga xam ne ñooy seen jaamukatu yàlla yi nee nañ arbaaban def leen ay borom min duunillaahi wëllif borom bi bàyyi fi borom bi tabaaraka wa taala Seydina Ali nee na ma ne yonente ma lay saaf saaf mais man man xam naa leen waaye te man mii sax gis nga sama croix bii nii am na ci yeneen riwaay yu ne non Ali moom euh, euh, li mu doon jaamu daa xaw a jege chrétiens yi waaye daal mooy riwaay bii moom dana <laughs> lii na léegi nag moom beneen riwaay bi moo ne Seydina Ali après mu ne yonente ma lay saaf saaf non ñoom jàppwuñu leen yàlla de suñu yonente ma alayhi salaatu wassalaam ne amaa innahum lam yakunu ya'budunahum ne li am na des mooy nekkuñ ne ñoom ci seen bopp la ñuy jaamu noonu comme ni ñuy jaamoo xërum yi ñuy kii waaye walakinnahum li am ba des kaanu ida ahallu lahum shay'an istahallu mooy ne seen fóore yoo yële ak seen jaamukatu yàlla yoo yële bees leen masoon a daganal loo xamante ni nii borom bi daf koo xaraamal moo tax mu ne istahallu walla di daganal loo xam ne borom bi daf koo xaraamal ñoom ñu daal di leen ciy topp wa ida xaramu alayhim shay'an xaramu te buñ leen xaraamale mbir yoo xamante ne nii wala mbir moo xam ne borom bi daf koo daganal ñoom ñu topp leen ci loolu daal di ne xaraam na moom nag affaire baa ngoog loolu moo tax amul nag te moo tax li ñenn ñi di wax naan képp koo xamante ne bu la digalee nga def bu la nee bu la nee bu la nee li nga bàyyi kooku yàlla la yàlla nga ko jàppe loolu mooy wax kooku mooy xamul li mu wax voilà moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ama innahum lam yakunu ya'budunahum ñoom nekk ñoon di leen jaamu waaye fi seenum jaamu boobu jàppe leen yàlla ay borom fan la nekk mooy ñu fekk lu yàlla daganal ñoom ñu xaraamal la leen ko ñu topp leen ci malgré naan ah moom sëñ bi moo ko sañ wala moo xam li tax mu koy def mooy wax yooyu rek ngay dégg voilà yooyu waxi caaxaan yooyu voilà wala mu moo xam ne lu dagan la mu ñëw xaraamal ko gaa yi na xam ne yaxu alquran da koy terek sunna yonent bi alayhi salaam nee na lii dafa xaraam waa ji ne dagan na gaa yi naan moo ko sañ loolu lépp ay waxi caaxaan la yoo xam ne nekkul na lu dul lool moo pëtëxal mooy li nga xam ne moo alak ñii tax yonent bi alayhi salaam ne alquran ne leen yéen ñoom dañoo jàppe seen fóore yeeg seen jaamukatu yàlla yi arbaaban ay borom wëllif borom bi mooy ndigalu yàlla yi ñoom lañ suufeel fële bu seen digalu ki nga xam ne nee nañ moom la ñuy topp ndax fóore la ci diine yi sëriñ la wala waliyu la wala cheikh la wala borom xam-xam la wala yooyu moom bu waxee moom la ñuy topp léegi alquran ju leer ji dafay nekk ñu gis ne li alquran wax dafa wuteeg li sëriñ bi wax nee ñu bàyyi fi alquran quand même topp li nga xamante ni moom nee nañ moom la sëriñ bi wax wal iyaadu billah te lool bu dee sëriñ bu jubla la manu la wax lu mu wuteeg alquran waaye nag bu dee sëriñ bu dëng waaye dari nit borom bi dafa def ne nit ku ne te mu jàppe sëriñ du gis lu dëng ca moom waaye nag ndax day jàpp ne fii dafa jub waaye loolu lépp lu ko waral xam nga lu ko waral ñàkk topp sunna ak alxuraan kese ndax boo ci toppoon mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax yépp ñoom ñépp comme ni ko imaamu Maalik doon waxe imaamu daarul hijra naan waxu faqih bu nekk dañ ko am na lu ñu ciy jël am na ci ciy baludul waxu boroom xabru bi muy yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu toogoon ci wetam ci wetu xabru bi di jàngale loolu tamit te loolu la ñoom al imaam Abu Hanifa bu ngeen gisee sama wax mu wuteeg waxu yonent bi alayhi salaatu salaam jël leen ko ngeen fëgg ko ci mur bi laa wax sama wax sànni leen ko loolu la ñoom ñépp wax te tamit imaamu Shafi'i al Muttalibi rahmatullah alayhi li mu waxoon ne boroom xam-xam yépp d'accord nañ ne amul waxu kenn koo xam ne ak koomu man di doon ku ñuy bàyyi xel ay waxam bu dee ne ay waxam dafa wuteeg waxu yonent mi alayhi salaatu salaam loolu ak waxu alquran loolu moom dafa nekk ay béyabaa waaye léegi nag li gën a garaaw mooy ñi nga xam ne dañuy woote naan ñoo gën a sell ci xeet yi rawatina ñi nga xam ne ñi ñi ñi mu gën a dal mooy ñiy wooteeg soufisme di woote naan walla ci tariqa suufiyee lañ nekk ñoom ñoom ci ñoom ngay gis yoo xamante ni gisoo keneen ci l'islam bi ku ñemee def ni ñoom yoo xamante ne nii yu dagan yu leer am ñu ñëw xaraamal leen ko ñu ne xaraam na surtout nag fi ñu gën a aay mooy mooy mooy daganal lu xaraam foofu moom lañ gën a aaye ndax moo gën a dëppook bakkan moom moom mooy de nga gis sëriñ boo xamante ne nii ci ñoom. te ñooñu mooy les faux soufis yi nga xamante ne les soufis ci boppam al ahlu suluk dañ leen di dal di leen dugg moo tax imaamu Suyuuti rahmatullah alayhi doon wax naan ki gën a yées ñuy créer xadiis di daal di fomante ay xadiis ngeex nee na ngir nit ñi man a gën a jaamu yàlla mu ne ñi ci yées nag mooy suufiyatun mooy ñi nga xam ne ñoom lañ naan suufi yi te imaamu Suyuti kenn du wax tasawuf di xalaat naan ce que moom ci ñoom la bokk wala déet wala xam naa sa tasawufam déet moom baax na ba ci ñoom la bokkoon pourtant nee na ñi yées ci ñuy créer xadiis di fomante ay xadiis nettali ay yu amul yoo xam ne du dëgg mooy ñi nga xam ne ñooy suufi yi moo tax loolu la loolu ñoo ñoo gën a garaaw ñooñu nag mooy loolu rek nga xam ne fii la ñuy nekk di xaraamal lu yàlla daganal di daganal lu yàlla xaraamal nga gis ñuy takk soxna yi ci ak jigéen ñulum leen neexe ñenn ñi moom nga dégg ñu naan dem nañ ba weesu ay juróom fukki soxna kenn ñemewu la wax booy wax ñu naan la boo ko waxee alku ñoom ñoo ko sañ loolu yëpp waxi caaxaan la loolu la loolu la yonent ma lay saa saam doon wax ne ñoom dañ leen di daganal loo xam ne daganal loo xam ne boroom dee ko xaraamal gaa yi topp leen ci wala ñuy daganal di xaraamal loo xam ne boroom dee ko daganal ñu daal di leen ciy topp kon nag mbir maa ngi noonu le voilà kon nag suñu boroom nag loolu lay wax de mbir mi nekkul moo tax mu ne woon innahaa la sanan lii de mooy yoon yi di ngeen topp yoonu ña nga xam ne ñoo fi newoon nii ko yahuud yi defee noonee nii nii lañ nekk ñun di ko dund na suñu boroom nag ne boo gisee ñuy def lii nii ñoom yahuud yi ak nasaraan yi nga xamante ne lépp diine ji yëpp tegu ci seen bakkan daal lu leen neex kese ak lu neex seen kilifa yi ñu daal di leen ciy ànd même bu dee xam nañ ne kilifa gi moom lii mu wax naan ay joxe liggéey jigéen loxo bi góor ak jigéen dara newu ci loolu ñoom ñoo ko gën a xam ne lii dafa xaram ay mèche dara newu ci loolu ñoo gën a xam ne. kii day wax lu ko neex waaye musique dara newu ci loolu sax sant yàlla la loolu góom ñëpp ñu bari xam ne kii day déconné waaye comme que nag ñemewuñoo wax dëgg te ñemewuñ koo bàyyi bàyyi ko fi te toppi diine loolu la lu bari ñemewul ndax amuñ fit gi ndax am nañ ay ustaas yoo xam ne ñooy ànd ak sëriñ yenn sëriñ foo sëriñ yi di leen tëkk tëkku di leen di leen di leen gëmloo di leen nettali yow mal la fay xew di wan ne képp koo xam ne da ngaa mas a weddi sëriñ bii nga topp moom mu topp mooy di nga alkoog yooyu wax yoo xamante ne teguwul ci tus lu dul ci seen mukk yi seen seen xel yi seen bopp yi la génne te loolu dara ci amul suñu borom ne yuriduuna boo gisee ñu mel nii mooy yuriduuna dañoo namm an yutfi'u ñu fay nuurallahi leerug yàlla gii di l'islam bii charian bii mu fi teg ba moo tax li dagan ci charia ñu xaraamal ko li nga xam ne daa xaraam ci charia ñu nar koo daganal bi afwaahihim mais nuñ koy defee ci seen gémmiñ yi ak seen wax yi di daganal rek naan lii dagan na nekk ci plateau yi di diaboliser di di di di diaboliser l'islam naan lii dagan na lan moo ci nekk waaye di xaraamal yi nga xamante ne moom la suñu borom daganal naan ay rendi xar ni ngéeg ñenn ñi naan ay rendi xar yooyu se barbare wal iyaadu billah voilà yu mel noonu yooyu mooy ñooñu nga xam ne seen làmmeñ lañ koy defee waya ballah suñu borom nañ ne borom bi bañ na illaa lu dul malgré bu dee ne ñoom naqari na leen te liñ bëgg mooy fay yàlla ji lislaam gi sharian bi suñu borom bañ na